أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الغني العظيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس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 ki ki nga xamante ne moom moo romb ci kanamam loolu gisoon nañ ne ci buntuk sopp ak ci buntuk sopp ak sunna ci la dugg waaye duggul ci buntuk farata ak li nga xamante ne moom mooy lu war ak lu ñu dogu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw bi nga xamante ne gisoon nañ ci asaar yi nga xam ne ñoom la ñoo jóge woon ci sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu ci li nga xamante ne moom moo xewoon ak al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt li nga xamante ne moom moo xewoon ci diggante moom ak ba ñu demee di jàm ba mu demee jàmbat ko ci Marwan ibn al-Hakam radiyallahu anhu wa rahimahu euh, gisoon nañ hadith boobu nga xamante ne moom la kon euh, moom la sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu delloo ko fekk mu romboon ko bi muy julli fekk al-Walid romb ko maanaam ñëw euh, jaar nar a jaar ci kanamam bi muy julli mu delloo ko mu daal di xool gisul fu mu jaar mu nar a jaaraat ci kanamam mu daal di koy delloowaat maanaam delloo bi nga xam ne moom muy lu gën a tar mu daal di koy wax nag wax ju ñaaw daal di dem yoonam mu dem jàmbat ko ci euh, euh, Marwan ibn hakam fekk moom moo nekkoon jamono jooja ca Madinatul Munawwara nekk xalifa ba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la ko fa fekk bu mu naan ko maalaka wal ibn ahika ya aba Sa'id yow ana lan moom moo xew sa diggante ak ki nga xamante ne moom mooy sa doom ak mbokk bi yow Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko ah mu ne ko dama ne mu ne ko dama dégg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa shaytan mu ne dafa dafa ne su fekkente ne kenn ci yéen day julli euh, ci jëm ci mbir moo xamante ne moom la teg mu nekk saatiram mu muy muy dox ci digganteem ak nit ñi mu am koo xam ne dafa nam mu daal di koy romb maanaam romb daa jaar ci kanamam mu ne boobaa na ko jañ su fekkente ne bañ na maanaam na xeex ak moom maanaam na rayante moom ndax kooku de seytaane dong la loolu Eh, gisoon nañ ci tamit baabun buntu ismul maar bayna yadayil musalli bàkkaar bi nga xamante ne moom moo nekk ci ki nga xam ne moom mooy romb ci kanamu ki nga xam ne moom mooy aji julli ji gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Juhaym radiyallahu ta'ala anhu ak eh, sayyidina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu maanaam ñu gisoon ne eh, kenn ku ci nekk laajoon na moroomam waaye ni mu ñëwee ci imam al ci alayhi rahmatu wa ridwanul bari moom mooy ne Seydina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu mooy yónnee ci Seydina Abu Juhaym radiyallahu ta'ala anhu ya Abdullah ibn Juhaym ibn al-Harith ibn Samma radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne mu wax ko ne ko maanaam mu laaj ko lan la dégg ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ki nga xamante ne moom mooy kii romb ci kanamu kii julli loolu muy tegtale li nga xamante ne noonu la sahaaba yi radiyallahu taala anhum xëre woon di xam lan moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale xattaa ci mbir yi nga xamante ne ñaare ma képp ku màgg ci jullit ñi dana ko xam sayyidina Abu Juhaym radiyallahu anhu ne ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne law ya'lamul maarru bayna yadayil musalli maa za alayhi la kaana an yaqifa arba'iina xayran lahu min an yamurra bayna yadayhi mu ne bu fekkonte ne nit ñi xamoon nañ li nga xamante ne moom mooy bakkaar bu maanaam aji kii romb kii romb bu xamoon mi nga xamante ne moom mooy bàkkaar bi nekk ci romb ci kanamu kii julli doon na tànn de kon di taxaw maanaam li di ko doon mooy mu taxaw ñeen fukk maanaam maanaam mooy ñeent fukki eh, at loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li moom la yeneen hadith yi tegtale waaye fii daf ne rek ñeent fukk moom moo gën ci moom ci mooy romb ci kanamam moo tax li waaye nag ah, raawi bi dafa ne xam nga ndax arba'iina yawman aw shahran aw sana ndax ñeent fukki fan la wax ñeent fukki bés loo ñeent fukki fan la wax wala ñeent fukki weer wala ñeent fukki at waa gisoon nañ ne li nga xamante ne moom mooy li li mu wax mooy ñeent fukki at loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu daal ñu daal di gis baabu istiqbaali rajuli saahibahu aw ghayrahu fi salaatihi wa huwa yusalli baabu buntu istiqbaali dëgmal ar-rajuli maanaam waa ji maanaam di dëgmal gi nga xamante ne moom la istiqbaali dëgmaluk ar-rajuli waa ji saahibahu moromam maanaam euh, dafa am ci riwaayaat yi nga xamante ne daf ne baabu istiqbaalu rajuli rajul maanaam moom mooy euh, buntu ki nga xamante ne moom mooy waaji dëgmal waay waaye fii tam ci riwaaya loolu euh, aw aw ghayruhu wala keneen fi salaatihi ci biir julleem mm-hmm. loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo waaye nag am na ci riwaaya yi nga xamante ne moom mooy baabu istiqbaalu rajuli rajul maanaam loolu tamit ci riwayat la ci sahih imam al-Bukhari rahimahullah maanaam kon mooy waaji daal ala kulli xaalin maanaam bi benn la mooy nit ki daal su fekkente ne dafay julli euh, euh, wala boog maanaam muy muy muy mu jàkkaarloog mbokkam maanaam waa ki mu àndal wala keneen ci biir jullim fekk maanaam ci biir jullim fekk moom mi ngi julli maanaam moom mooy fekk nit kaa julli mu jàkkaarloo ak moom loolu moom buntu boobu lay wax ana lan moom moo ci àtte bi ci gàttal daal mas'ala bi lii la maanaam mas'ala bi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi indi fii mooy masala ki nga xamante ne dafay jàkkaarloo ak nit fekk maanaam mu jël nit koo xamante ne dafa taxaw jàkkaarloo ak moom mu def ko saatiram ndax gisoon nañu bu fekkente ne nit ki jàkkaarloowul ak moom maanaam daf ko wan ginnaaw su fekkente ne góor la loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha xanafi yi ak fuqaha maliki yi rahmatullahi alayhim ñoom loolu daganal nañ ko maanaam jàpp nañ ni nga jàkkaarloo ak maanaam nit ki nga def ko saatir naka noonu fuqaha xanaabila yi rahmatullahi alayhim loolu tamit moom la ñu tànn ci seen mazhab maanaam mooy lan mooy nga daal di na nga maanaam nga daal di julli fekki nit ki walla ginnaaw ngay julli mu euh, ndoddam li féete la maanaam féete la ginnaaw maanaam ndoot nga féete ndoot li bu ko defee yow moom mu daal di toog masalan nga daal di julli moo xam dafa toog wala dafa taxaw ñaar yooyu yëpp ñoo yem maanaam nga daal di julli mu nekk saafir loolu mën naa ne loolu borom xam-xam yi ci maanaam ci mazhab yi daal ànd nañ ci fuqaha Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoo ci àndul te am na ci seen biir ñoo xam ne ànd nañ ci comme ni nga xam ne noonu lañ ko junjee ci suñu jotaay yi mm-hmm. ku mel ne al imam al-Hafiz ar-Ramli rahimahullahu taala ak ku mel ne al imam an-Nawawi ak ñeneen al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah ala al-jami' waaye masalan tey su fekkente ne nit ki dafa romb mm-hmm. euh, euh, nit ki dafa dafa dafa nag jàkkaat maanaam euh, léegi nag bu fekkente ne ki nga xam ne moom moo nekk sa ginnaaw kooku jigéen la bu fekkente ne jigéen gi sa mahram la loolu tamit fuqaha xanaa xanafiyé ak maliki rahmatullah alayhim daganal nañ ko naka noonu xanaabila rahmatullah alayhim waaye su fekkente ne fi ñu luñ dul dagal mooy su fekkente ne jigéen jooju du sa maxram maanaam jigéen ji bu dul sa mahram moom loolu du dagal nga daal di nekk maanaam ñu daal di toog wala moo xam dafa taxaw nga def ko saatir loolu du mën a ne euh, beneen bi ci def moom mooy ne su fekkente ne euh, léegi nag mu def su fekkente ne dañoo jàkkaarloo ak yow loolu boo leen jàkkaarloowee wax ñaari wax ñoo ci am euh, maanaam bu fekkente ne euh, euh, jigéen la boo xamante ne sa mahram la fuqaha hanafi ak maliki rahmatullah seen biir dañ cee wuute waaye li ci noot mooy ne dagal na waaye seen biir dañ cee wuute hmm. amma su fekkente ne nit ki dafa war a toog maanaam jigéen la joo xamante ne du sa mahram kooku moom dafa moom kenn daganalu ko bu fekkente ne nag léegi nit ki dafay jàkkaarloo ak yow te loolu mooy suñu masala bi maanaam mooy nag léegi nit ki yow dafa jàkkaarloo ak yow yaa ngi julli moom mu jàkkaarloo ak yow di góor masalan wala boog mu nekk jigéen joo xamante ne sa mahram la loolu moom ñëpp maanaam ñoom dañ ko sip waaye maanaam ndax mën naa ne wala mënta ne li nga xamante ne mooy lu ëpp ci ma fuqaha yi rahmatullah ñoom ñëpp dañ koo sip ba mu def ne Shafi'i rahmatullah ñoom dañ koo bañ waaye Shafi'i yi dañ koo tënk ci li nga xamante ne moom la ko imam al-Bukhari yi tënk rahimahullahu taala te loolu mooy mazhabam moom imam al lool loolu daañ ci ñëw léegi inshaa allahu taala mu ne wa kariha fitna Usman sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu taala an di wa sallam an yustaqbala ci mu dëgmal maanaam ar-rajulu góor gi maanaam wa huwa te fekk moom yusalli mi ngi julli maanaam moom mooy an yustaqbala ci ñu dëgmal kon ar rajulu waaji wa huwa fekk moom yusalli mi ngi julli maanaam mooy ne nit ki eh, jàkkaarloo ak ki di julli muy def ko saatir loolu moom dañ ko sib maanaam moom sayyidna Usman radiyallahu ta'ala anhu da koo sib te loolu moom mooy mazhabu jumhur maanaam mooy daanaka eh, ñoom ñëpp loolu la ñu eh, wax ci seen mazhab yi mm-hmm. rahmatullah alayhim waaye nag euh, lii euh, wax la joo xamante ne Seydina Usman radiyallahu anhu nii la ko waxee te nii mu nekkee nii loolu moom mooy mazhabu Hanafi yi ak Maliki yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhim waxoon nañ ne la la fuqaha Shafi'i rahmatullah ñoom le fait que mu nekk nit rek nga nekk sa kanam loolu la bañ maanaam nit ak lépp lu yëngu moo tax tamit rab yi doom euh, gëléem yeeg ñooñu yëpp ñoom dañ koo sit maanaam dañ wala boog da anduñu ci mu mën a nekk euh, saatir waaye fuqaha maliki rahmatullah ñoom ànd nañ ti mu mën a nekk saatir maanaam loolu moom moo wutale maanaam fuqaha maliki rahmatullah ñoom jàpp nañ ne ra euh, euh, maanaam nit mën naa nekk saatir ci condition yi ñu tudd léegi waaye rab bi moo mënta nekk saatir loolu wax nañ ko te waxoon nañ ne li jumhur wax moom mooy li gën a wér amma fuqaha shafi'i rahmatullah ñoom nit ki ak Euh, rab yi ñoom ñëpp du saatir ci ñoom ngir ne euh, li tax mooy ne li muy yëngatu moo tax euh, loolu ak lépp luy dund maam li muy dund tamit moo tax te léegi mu des ñi nga xamante ne moom mooy Shafi'i rahmatullah alayhim ñi nga xam ne daganal nañu maanaam ci ñoom parce que ñoom tamit ñu bëri ci ñu mujj ñi après ñenn ñi wala boog ci ñu mujj ñi dañuy daganal nit ki mën a nekk saati ngir xadis yi leer yi ci ñëw mm. ñu jàpp ne imam euh, Shafi'i rahimahullahu taala su fi nekkoon lool day daal di jàppe loolu mazhabam mm. ndax wax ji mu doon wax naan iza sahal hadith fa huwa mazhabi hadith mm. su wéree rek loolu moom mooy nekk sama mazhab maanaam moo mu ne moo xam maa ngi dund moo xam génn naa adduna su ma génnee adduna sax ñu gis ne nit taa sama taalibi ñëw sama ginnaaw gis ne hadith bi na na jàpp ne looloo sama mazhab maanaam loolu mooy ndax da dul dagan ñu bàyyi waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ajma'atul ummat mm-hmm. ala annahu la yudaa idha istabana sunnat la yudaa la la la yastahil la la yubaahu an yadaaha li qawli qa li qawli qa'ilin ka'inan ma kana maanaam du dagan ne bu sunna leeree ñu bàyyi loola eh, wax jooju sulla boobu ñu bàyyi ko ngir waxu kenn a kooka ku mu mën a doon mm-hmm. maanaam loolu moom moo tax uh, ak wax yu mel noonu yëpp nga xam ne moom la doon wax rahimahullahu taala wa radiya anhu loolu moom moo tax Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom uh, uh, maanaam mu am ci ñoom ñoo xam te ne mujj gi mm-hmm. ñoom dañoo jàpp ne li seen mag mag ña doon wax ñoom loola dese nañ ci ànd dëgg dëgg dëgg loolu nag mu ne waaye nag wa in imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom mu maanaam wax ji al imaam Abdurrazzaq imaam ibn Abi Shayba ci seen musannaf ñoom indi nañ ko rahmatullahi alayhim léegi nag mu ne wa innama lii nag waxu imaam al-Bukhari la rahimahullahu ta'ala mu ne wa innama li am ba des mooy haaza lii maanaam lii ñu wax ne moo tax ñu sib ko iza ishtaghala bu fekkente ne dafa euh, dafa dafa soxlawoo bi ji ci moom maanaam mooy bu fekkente ne nit ki suy julli ci kanamu nit ki maanaam jàkkaarloo ak moom lool da koy perturber mm-hmm. wa amma fa amma ndaal nag iza lam yastaghil su fekkente ne du soxla woo loolu mm-hmm. maanaam du ko perturber faqat dëgg-dëgg qaala wax na Zayd ibn Thabit mm-hmm. radiyallahu ta'ala anhu mu daal di wax waxu sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu sayyidul qurra radiyallahu ta'ala anhu mu Euh, naka noonu bokk ci xudaat yu mag yi mm-hmm. ah, nekk sëriñu sayyidna Abdullah ibn Abbas ta ta'ala anhuma mm-hmm. mu ne maa baalaytu euh, man day faalewuma mm-hmm. loola ndax lu tax mu ne inna rajula li wér bu wóor góor gi nit ki laa yaqta'u du rok du du du dog salaata rajuli jullit góor maanaam góor du dog jullit góor loolu moom moo tax kon moom lii nga xamante ne moom la wax kon moom moo tax ne euh, euh, kon lii lii moom moo tax ne moom mu ne a ah, kon nag loolu moom moo tax maanaam mu ne a ah, kon nag mazhab bi day soppeeku maanaam dootuma jàpp du du ma waxu Seydina Usmaan bi radiyallahu ta'ala faw ñu gëndale ko mhm. maanaam ñu gëndalee ko ci loola mhm. loolu moom moo tax du yegg ci niveau yi xaram mhm. bu boobaa Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ñi ko ciy daganal maanaam ñu daganal jàkkaarloo bi waaye li ñuy daganal moom mooy wan ginnaaw gi su fekkente ne nit ki nekkul di la perturber mm-hmm. maanaam ñoom loolu la daal di mujj daganal ñi ci des nag moom dañ koo daganal noonu sans ñu indi ci ay xeeti tënk comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee walillahi alhamdu wal minna mm-hmm. qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana isma'il ibn khalil maanaam moom mooy isma'il ibnul khalil al khazzaz mm-hmm. maanaam dañ ko wax isma'il di ko wax Ismaïl ibnul Khalil moom mooy Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn adduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al moom moo solo ci moom euh, gisoon nañ ko fii mooy ñaareel yoon ñu koy gis euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom juróom ñetti xadis imam Muslim ñetti xadis la solo ci moom rahimahullah imam Abu Dawud moom solo na ci moom waaye du ci sunanam mm-hmm. maanaam ci ahadisu Malik la ko sol la solo uh, ahadisam mm-hmm. maanaam kon nga gis ne uh, ci waa ashaabu kutubu sitta maanaam ci kutubu sitta yi mm-hmm. ñaari ci ñaari saxiix rek la ñëw maanaam Isma'il ibn Khalil bi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana Ali ibn Mushir maa mi ngi jël àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Ali ibn Mushir te moom mooy Abul Hasan al-Kufi rahimahullahu ta'ala nekkoon qaadi bi mooy Ali ibn Mushir al-Qurashi rahimahullahu ta'ala ah, gisoon nañ ko ci bi ñuy wax hadiisu xaj yi mm-hmm. moom mooy ki solo tuhuuru inaa ahadikum riwaaya boobu Ah, te gisoon nañ ko tamit eh, ci yeneen i eh, ci beneen xadis bu ñu jiitu woon eh, rahimahullahu ta'ala moom kon Ali ibn Musir bokkoon na maanaam ci ñi nga xamante ne dañ leen daan tuddee cheikhul islam mm-hmm. maanaam moom yeggoon na ci niveau boobu mi ngi génn adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-neuvième ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne Euh, mu ne anil Amash te moom mooy Sulaymaan ibn Mihran al-Kahili rahimahullahu ta'ala gën a siiwee ci al moom mooy Abu Muhammad al-Kahili euh, rahimahullah di waa Kufi euh, dégg nga waaye cosaanam waa Tabaristan lañ ah ñoom waa liñ doon àtte temps yële ca kii bi dëkk boobu la dëkk mooy ancien Yougoslavie ah hmm. mooy ñu wicc yi ñu sant wicc la ah moom mooy Sulaymaan ibnu Mihraan dégg nga al-Kaahili rahimahullahu taala imam bu mag la comme niñ ko gisee woon ah nga xamante ne euh, euh, euh, soixante ans yoo xamante ne lim taalibeem yi seetlu gis nañ ko ne soixante ans yoo xamante ne amul benn yoon lu dul ci jàkk ji lay jullee juróomi julli yëpp maanaam kooku ba pare amul benn boo xamante ne Euh, julli bi maanaam du julli lu dul ci sàpp bu njëkk bi loolu pendant soixante ans quand loolu maanaam lu mooy ne waa kii dëgg dëgg dëgg kilifa la maanaam nekke doon noonu la nekkee borom suñu la jàngkat alquran tamit bu mag la rahimahullah taala doon te riwaayaatam charge la mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam adduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta Euh, euh, moom mu ne an muslim te moom mooy mu ne yaani ibnu Subayh mooy Abu Duha maanaam muslim ibnu Subayh euh, al-Hamadani mu gën a siiwee ci Abu Duha moom mooy dàqantalam al-Hamadani rahimahullahu ta'ala Euh, moom tamit nit maanaam mu nekk kon jaamukatu yàlla bu mag koo xamante ne tamit ku euh, siiwoon la ci jaamu yàllaam euh, rahimahullahu ta'ala mm-hmm. moom kuufi kuufi la moom tamit waa kuufa la mi ngi génn adduna téeméeréelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maanaam moom jamono jooju ci la génn adduna rahimahullahu ta'ala ay hadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mm-hmm. an Masruq maanaam te moom mooy taalibi Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne euh, ku takkoo woon ak moom la bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom gëneel yu mag yi mooy Masruq Masruq ibn al-Ajda' euh, al-Hamadani rahimahullahu ta'ala te dakkantalam nekkoon Abu Aisha euh, alwa al-Wadi'i al-Kufi nekkoon qaadi moom ak Shurayh te Shurayh daan sukkandikoo ci moom lu bari di ko laaj ay masala te moom daanul laaj ay masala euh, sureh comme ni nga xamante ne noonu euh, lañ ko gisewoon euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisewoon moo tax al-imam Ibn moom ginnaaw Alqama moom laa jiital ci kaw ñëpp maanaam gi bi alq bi fi Alqama génnee adduna moom moom ci kaw ñëpp moom laa jiitaloon rahimahullahu taala Euh, moom mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a dëgër ci bu ñu solowee Seydina euh, ci euh, Seydina Abdullahi Ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu mu nekk ci taalibim tamit bokkoon ci taalibim yu mag yi ndax taalibi Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dafa bëri lu ñu solowee ci Seydina Ali ak ci Sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala uh, anhum maa maanaam nga gis ni ñoom amuñu woon xeetu parparloo gu ñu am bu nekk ci ñoom maanaam seen xol dafa setoon te Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala day na yaroon moom mi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yaroon ba pare mu nekkoon këram ci anam goo xamante ne ku xamul woon kër gi da ngay foog ne ci la dëkk mm-hmm. te moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa bi ci kër gi ci anam goo xamante ne saa ko neexee dugg saa yu ko neexee génn saa mu mm-hmm. moom rek la ko yent bi mayoon sallallahu wasallam moo tax voilà saahibu na'layn wal wisadayn moom la moom mooy borom moo ko daan téyel daal yi mm-hmm. moo daan maanaam bagage yent bi sallallahu alayhi wasallam yooyu moo ko daan téye mm-hmm. ah nga xamante ne mm, dégg nga euh, moo tax ku mel ne Alqama al Aswad ak Ubayda ak Masruq al Harith ibn Qays ak Amr ibn Sharahbil euh, mooy Sha'bi ak ñooñu rahmatullahi alayhim ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo gënoon a bëri li ñu daan ànd ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu euh, al imam Ibrahim an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala euh, nee na amul amul Hamadan ku Hamadaniya maanaam. Euh, maanaam ku ku ku maanaam ku ji maanaam ci gox jigéen muusu faa su ku jur ku mel ni Masruq maanaam euh, rahimahullahu ta'ala euh, kon moom Seydina maanaam imam Masruq boobu mi ngi génn àdduna 62e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ko al-Humayra at-Tayyibatu bintu at-Tayyib as-Siddiqatu bintu as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha moom mu nga xamante ne ci ñi ruwaat yu mag yi ci la bokkoon radiyallahu ta'ala anha bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kàngami saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum nga xamante ne tamit nekkoon koo xam ne ku alquran wàcce ay fukk aaya ak juróom ngir setal ko mm. maanaam di wane ni kii dafa set ci mboolem lépp loo xam ne tilim tilim la borom subhaanahu wa ta'aala wàcce ku ci saar bi mu tuddee leer an nuur sóoratu nuur maanaam nga xamante ne euh, loolu di wane màggaayam ak ni ko borom ni mu toll ci borom bi subhaanahu wa nga xam ne moom mooy sopp yent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, musnadam 2210 hadith la yoo xam ne 174 bi moom moo nekk ci Euh, ñaari saxiix naam imam al-Bukhari wéetoo 54 xadis imam Muslim wéetoo 69 xadis ci xadis sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha annahu naka moom kat zukira tudd nañ indaha fa wetam maa li nga xam te ne yaqta'u day dog as-salaata julli fa qaalu ñu ne mm-hmm. yaqta'uha dana ko dog al-kalbu xaj wal ximaaru ak mbaam wal mar'atu ak jigéen mm-hmm. maanaam ñu ne ñett ñooñu ñoom dinañu bu ñu rombee nit ki fekk muy julli day dog li nga xamante ne day dagg julli gi loolu nag euh, xamante ne euh, Euh, xaalat ba mu ko déggee nag mu ne xaalat moom mu ne euh, laqad dëgg dëgg jaaltu muunaa def ngeen ñu kilaaban ay xaj é yéen d to tëla maanaam gisoon nañ ko ci bu njëkk bi mu ne lan lu tax ngeen ni ngeen ñuy melale ay xaj ak i mbaam maanaam lu tax ngeen nii melal loola waaye wax jooju comme niñ ko gise woon wax la joo xam ne moom amaan na ñaareel maanaam mooy gisutoon ne yenente bi ci boppam moo ko wax mhm. sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ngir ne yenente bi moo ko wax sallallahu alayhi comme ni mu nekkee ci xadis yu yi nga xam ne mu ngi ci euh, xadis bu nekk ci Sahih imam Muslim mhm. bu sayyidina Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñetti ñoom dañuy dog dëgg dañuy dog julli mhm. bu ñu la rombee muy xaj mu ne mu ne muy jigéen ah, ak mbaam ak xaj mm-hmm. maanaam xaj bu ñuul mm-hmm. ah, al kalbul aswad mm-hmm. ah, bi nga xamante ne ci riwaaya bi nekk ci sunan sunan imam Abu Dawud rahimahullah daf ne lan moo dox Seydina Abu Zar radiyallahu ne ko laaj ne ko moo tax ba xaj maanaam lu lu wuutee xaj bu ñuul ak xaj bu xonq ak xaj bu bu weex wala xaj bu mel neneen mu ne ko parce que xaj bu ñuul seytaane la maanaam loolu moom hadith la boo xam te ne yeneen bi moo ko wax mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye sayyidat Aisha radiyallahu anha ba mu ko déggee jàpp maanaam dafa euh, ñaar moo mën a nekk mooy soit dafa jàpp ne yeneen bi waxu ko sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne a ngi nii di ñu melale xaj bu ñuul di di ñu melale ay xaj ak ay mbaam mm-hmm. loolu mooy benn waaye euh, wala boog mu ne yeneen bi moo ko wax sallallahu xam na ko waaye nag ke mbir mi dañ koo folli c'est que lu tax ngeen nekk di ko tudd ba mu mel ni ñun dañoo nuru xaj yi wala mbaam yi maanaam euh, ñaari maanaam yooyu la amee te loolu gis ngeen ci daa iman jigéen ñi dañuy faral di doxale noonu léeg-léeg maanaam bu ñu tuddee yenn atte yi maanaam léeg-léeg seen xel dem ci ne euh, waa mais lu tax lii xëy na kon gars yi ñooy wax lii wala yu mel noonu waaye nag loolu ñu def ci attention maanaam il mu nekk loo xamante ne nit ki daf koy wóor ni lii xëy na du diine maanaam alquran waxu ko wala yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko waaye bu ko yàlla bu ko alquran waxee wala yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko loolu yelloowul mu ci am dara lu mu ciy diinga mm-hmm. loolu du loo xamante ne lu yelloo la ndax comme li nga xam ne noonu la ko alquran waxee maa kaana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim mm-hmm. fa qaalu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun mu ne yelloowul ci jullit bu góor du caagin jullit bu jigéen su yàlla ak yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam tegee mbir de dogu ci mhm. dogal dara ñu am dar lu ñuy tànn dañ naan rek dégg nañ topp nañ mu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy texe loolu nag mu daal di ci teg mu ne moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha du du ne dafa diingat mbir mi maanaam même buñ jàppoon ni xam na ko sax maanaam diingatul li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax waaye daf leen di leeral ne yéen li yeneen bi wax loolu xëy na yéen seen diigi-diigi moo ci yeggul waaye man fi ma yem ak yéen mooy acte bi lii la mooy laqat dëgg-dëgg ra'aytu man gis naa annabiyya yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli muy julli maanaam lool yusalli muy julli wa inni te man li mooy man mi la baynahu gis naa ne maa ngi woon ci digganteem wa baynal qiblati ak qibla bi wa anaate man muttaji'atun maa ngi nekkoon aji tëdd di tàllal maanaam tëdd ala sariri ci kaw lal fa takunu bu ko defee mu nekk liye ñeel ma alxaajatu aajo maanaam fa akrahu ma daa di sib an astaqbilahu ci ma dëgmal ko fa an sallu ma daa di rocceeku insilaalan ak rocceeku hmm. maanaam ma daa romb ndax génn dem maanaam wala boog ma daa di ci beneen xadis mooy mu rocceeku tëdd hmm. ci anam goo xamante ne tànk yi day fiitee neneen hmm. maanaam loolu mu daa di koy waxee noonu loolu kon day wane Euh, fii lii li muy tegtale lan la lan la wax ji jotee ak góor boo jàkkaarloo ak góor ci julli maanaam bu boobaa dañ naan la imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf la bëgg a wax fii ne la bu ma nee góor maanaam euh, euh, mafhumul laqab la mhm. maanaam mooy duñ ci déggee ne góor wala jigéen mhm. maanaam liñ ci déggee mooy nit wala am na benn waay am na ku ma maanaam nit la rek loolu lañ ci jublu mhm. loolu mooy benn beneen bi ci def moom mooy ne mën na la wax ne la même buñ nee la góor maanaam nga jàkkaarloo góor comme ni ko fuqaha yu bari di waxe rahmatullah alayhi parce que jàkkaarloo góor bi la ñuy wax waaye jàkkaarloo jigéen bi waxuñu ko maanaam ci góor bu dee ci jigéen it ci contraire bi la loolu bu boobaa mu ne ngir ne day dëgëral li nga xamante ne moom mooy wàll gu njëkk mooy ne day wane li nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne al al nisaa'u shaqaa'iqu rijaal fil ahkaami wa ghayrihaa mm. maanaam hadith la bu nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah mm. mu ne góor ñi jigéen ñi ñoom ñooy ñoom ak góor ñi ñoo bokk ndey ak baay ay mag ak rak lañ yu bokk ndey ak baay mm. ci atte yi ak ci la maanaam mooy lépp luy atte sharia góor ak jigéen ñoo ci yem ba ceeroog ñuy am lu ñu leen di différencier lool moom mooy benn ñaareel bi ñu mooy ne su fekkente ne jàkkaarloo ak góor ak jigéen. moo dul yàqu julli maanaam kon jàkkaarloo ak góor tamit du yàqu julli maanaam bu boobaa xadiis bi de daal di mën a jub tamit maanaam fekkam góor rek lañ doon wax léegi nag faf nga ñëw jàkkaarloo jigéen kon nag du yàqu julli loolu muy beneen mu jaare fi sukkandiku wax leeralaale fi ne muy góor même même bu dul nit maanaam muy même même bu dee mbaam la wala xaj la sax benn la du yàq sa julli muy ñaareel bi ci def ñe mooy maanaam mu indi waxu Seydina Zayd ibn Sabit bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu indi njaxsaan ngir gën koo dëgëral ñetteel bi ci def nag moom mooy bu fekkente ne liñ ciy ragal mooy mu soxlaal la ndax xam nga dañ ni su fekkente ne soxlaal loolu mooy biñ na bi mu nee Seydina Usman radiyallahu anhu daf koo sib daf ni loolu mooy su dee da lay perturber hmm. mu ne nag comme que jigéen ñaare mooy gën a mën a be ko góor maanaam jigéen jàkkaarloo ak yow mooy gën a mën a perturber nit ki ko góor jàkkaarloo ak moom su fekkente ne jigéen ji maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julli na ci kanamu jigéen ji te li mu def noonu moo gën a garaaw mu koy romb ngir ne dafa def dafa jàkkaarloo ak moom carrément bu fekkente ne loolu la kon nag jàkkaarloo ak ak ak góor itam ah, bi nga xamante ne perturber maanaam ni mu lay soxlaale moo gën a néew loolu bu boobaa. tamit day daal di nekk loo xamante ne du yàq julli gi lii moom mooy li nga xam ne moom la ci imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala nam mu ne waa anil A'mash te moom mooy Sulayman ibn Mihran al-Kahili rahimahullahu taala an Ibrahim te moom mooy ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Imran an-Nakha'i mooy sëriñu waa Kufa nga xam ne mi ngi génn àdduna 46e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon sax mën nañ ni sax muy sëriñu adduna bi maanaam ci jamonoom rahimahullah ba nga xam ne bu ñu waxee Ibrahim ci téere fiqh wala téere hadith yi moom la ñuy wax muy Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i hatta ci téere tasawuf bu ñu nee Ibrahima neex te leeraluñ kenn la moom la bu dee keneen dañ naan ay Ibrahim at-Tamimi Ibrahim ibn Adham wala dañuy leeral kenn la mais bu dee moom la moom dañ naan Ibrahim rek la ñuy wax euh, rahimahullahu ta'ala euh, dégg nga kon euh, moom mu mu euh, moo moo tax euh, ki nga xamante ne moom mooy Yahya ibn Ma'in rahimahullah jàpp na ne sax mursalaatam yi maanaam marasilu hmm. Ibrahim an-Nakha'i moo gën a wir ci moom que marasilu Sa'id ibn al-Musayyib ak Hasan al-Basri yi hmm. maanaam nga gis ne maanaam te te Sa'id ibn al-Musayyib comme la imam Ash-Shafi'i wax topp nañ marasilam yëpp maanaam bu nee yenente bi nee na rek salaatam topp nañ lépp lépp gis na lépp jub na lépp effectivement jokkaloo bu fekkente ne bu bu bu kii moo gën a dëgër moom maanaam mu seetlu ne bu euh, bu euh, euh, Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i moo gën a dëgër loolu moom mooy ay yosam kenn waxaalewu ko hmm. rahimahullahu ta'ala ay haditham ñu ngi ci kutubu sitta anil aswad maanaam nga gis ne ci beneen càllale la jaare moom mooy al aswad bi nga xam ne moom lañ doon al aswad ibn yazid an-nakhai rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk tamit sëriñu waa Kufa nekk taalibe Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom ak Alqama ibn Yazid ah, eh, an-Nakhai rahmatullah ala al-jami' ah, nga xam ne siqatul mukhadram la Euh, bëri loo xamante ne moom la solo ay xadis ba ba nekk borom xam fiqh bu mag solo ci sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala nekkoon taalibe ak sayyidina Ali karramallahu wajhahu ak sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha Aisha radiyallahu ta'ala anha ndax wax wax ju mel ni wax ji nga xamante ne moom mooy xadis bi kon loolu moom mooy euh, xadis bu euh, bii nga xamante ne moom la indi ci buntu boobu wallahu ta'ala alam ñu wala ñu def taxrij bi eh, ndax julli mi ngi jot mm-hmm. eh, ñu def taxrij bi mu ne eh, kon dañ gis ne xadis bi imaamu Malik rahimahullahu taala indi na ko te xadis bi gisoon nañ ko walla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 gis ginnaaw bi ñu rombee baabu istiqbaal ar-rajuli saahibahu aw ghayrahu fi salaatihi wa huwa yusalli léegi ñu ngi ñëw ci baabu salaati xalfa an-naa'im buntu ki nga xamante ne maanaam baabu buntu as-salaati julli xalfa an-naa'im ci ginnaaw ki nga xamante ne moom mooy eh, aji nelaw ji muy wax fii nga xamante ne lii imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi mu waxee kom ci jullit maanaam jàkkaarloo ak nit ki muy wax ne tamit naan moo xam day nelaw waaw wala déet julli gi nga xamante ne dagan gi nga xamante ne moom la dagan ñu julli ci ginnaawam lool nag am na ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xamante ne dañ koo sib ngir sib gi nga xam ne moom ko sib moom mooy dañuy bañ nit ki yittewoo ko maanaam ak soxlawoo maanaam ki nga xamante ne moom mooy julli ci ginnaawam ndax day faral di ndax kii nelaw ñaare day wëlbatiku ak yu mel noonu itam maanaam bi ki nga xamante ne moom mooy di nelaw léeg-léeg mën naa am lu xew ci moom maanaam bu boobaa mu reeloo waaji julli wala boobu mu préoccupé ko wala yu mel noonu yooyu moom moo tax borom xam-xam yi ñenn ñooy fit ku nga xam ne moom mooy di julli ci ginnaaw ki di eh, ki di nelaw waaye imam al-Bukhari taala di leeral ne julli googu dagan na maanaam te dara nekku ci ndax ki nga xamante ne moom moo tëdd nelaw noonu moom maanaam mën na nekk saatir ci moom waaye comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeral la woon li nga xam ne ñoom ñooy fuqaha hanafiyye ak hanabi ak ak ak maliki rahmatullahi alayhim ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy shafi'i rahimahumullah donte daganal nañ maanaam maanaam fuqaha hanafiyye ak maliki rahmatullahi alayhim donte daganal nañ ko waaye sip nañu ki di julli fekk dafa tëdd di nelaw maanaam mu toog wala mu taxaw lool moom lañ lool mooy li nga xam ne moom la ñu yoonal waaye su tëddee di nelaw wala yu mel noonu lool moom nekkul loo xamante ne lu ñu yoonal la lool lu ñu sib la ci ñoom comme ni nga xamante ne noonu la ñu sibee ki nga xam ne moom mooy di julli di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy ah, mooy ki di julli maanaam yooyu yëpp ñoom dañ koo sib rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o Hanaabila rahmatullahi alayhim ñoom yoonal nañ loolu yëpp te loolu moom li nga xamante ne moom la dalil yi di tegtale te loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala daa di indi xadis bi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Musaddad te moom mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn Mura'bal wala Mugharbal al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala muy imam wa Basra rahimahullahu ta'ala nekkoon koo xamante ne euh, comme li nga xam ne noonu lañ gisee ni Yahya ibn Sa'id al-Qattan bi nga xamante ne rahimahullahu taala ab taalib ab sëriñam la nee na ma dikku ci kër Musaddad dem jàngal ko maanaam di ko nettali xadis loolu bu ab bu ko defoon loolu lu mu yelloo lay daal di doon rahimahullahu taala imam al-Bukhari solo na ci moom 397 xadis imam Abu Dawud 578 xadis te ñoom ñaar ñii ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ ñi ci des nii nga xamante ne moom mooy imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñaar ñëpp du seen sëriñu sëriñ la imam at-Tirmidhi benn xadis la am ci moom imam an-Nasa'i ñaari xadis moom kon xadis amma amma imam Muslim ak imam Ibn Majah rahmatullah alayhima solowuñu xadisu imam Musaddad rahimahullah mi ngi gane adduna ci cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi gi génn adduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbooloo ñi nga xamante ne ñoom ñoo wax ci ay génn addunaam nag amuñu weer woo xamante ne moom lañu wax ku mel ne al imam ibnu Sa'd imam az-Zahabi ak ñeneen rahmatullahi ala al mu daal wax ne qaala haddathana Yahya moom mooy ibnu Sa'id ibnu Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala mooy imam al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi euh, al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Ahwal mooy al-Hafiz euh, bu mag boobu imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala bi nga xamante ne moom moo jommaloon imam Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon rahmatullahi alayhim euh, mu ne kon maanaam moom mu nekk koo xamante ne ku maggal ku ku ku ku imam Ibn Sa'id ku Yahya maanaam imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala daf koo màggaloon itam euh, rahimahullahu ta'ala euh, te daf doon wax sax Yahya ibn Ma'in daf doon wax ne moom moo gën a dëgër Abdurrahman ibn Mahdi bu ñu solowee ci Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahmatullahi alayhim Yahya ibn Sa'id al-Qattan comme ni nga xam te noonu lañ ko xamee woon jaamu yàllam gu màgg gi ak sellaayam gu rëy gi daf daan nekk koo xamante ne wee maanaam euh, ki ak Korité dong la doon dog te bis yi des yëpp daf ko daan woor naka noonu kaamil bi bis bu jot mu jàng kaamilu alquran ba mu jeex te noonu maanaam naka noonu guddi gi yëpp daf ko daan julli moom loolu nag te noonu la nekkee tamit ku dëgër ku wér koo xamante ne bu daan toog daan toog da daan toog di jàngale ku mel ni euh, Sufyan euh, Ali ibn al-Madini ak Yahya ibn Ma'in ak nga xam mooy ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ak ñoom ñu nga xam ne ñoom imam Ishaq ibn Rahawayh ak ñaar ñoom dañ daan taxaw ñu ñemee toog maanaam mu ñuy nekk ñuy tare hadith ci kanamam mu toog wéeru te ñu nangoo toog maanaam duñ ko sax xalaat ñemewuñ ko maanaam nga gis mu màggal bi nga xamante ne moom lañ ko màggaloon te limu mu leen màggee bëriwul maanaam daana te loolu day tegtale maanaam ne eh, maanaam li nga xamante ne noonu la nekkee ku màgg rahimahullah imam Ahmad ibn Hanbal ne woon na moom day bu doon ne am na ñeenti nit ñoo xamante maanaam bu doon saa yuy soloo ci nit digg digg wéru wéru wér koo xam te ne maanaam amul lenn lu mu xalaat ci moom xam nga léeg-léeg nga gis ni ah kii kat gis nañ ni ku màgg la ku baax la ku kawe la nangam nangam waaye xëy na léeg am na loo xam ne daal côté bii moom xëy na am na lu ci sikk gu ci manqué wala yu mel noonu yooyu moom moo tax xëy na duma ko teg maanaam yooyu yooyu mais yooyu du yu ñuy bàyyi xel yu bari maanaam du wàññi ci màggaayam dara waaye am na ñoo xamante ne comme moom mu ne Yahya ibn Sa'id al-Qattan mu moom ak imam Ash-Shafi'i dafa dañoo ci moom dañoo nekk ñoo xamante ne bu leen gisee amul lenn lu mu mën wax ne lii moom maanaam lii moom bu ma doon xool xëy na lii moom lii ça ne moom amul amul loolu maanaam côté yëpp dañoo mat maanaam rahmatullahi alayhi ah, ah, moo ah, moom mi ngi gën a àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta qaala mu ne haddathana nettal nana Hisham te moom mooy Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhum maanaam moom mooy Abul Munzir moom mooy dàqantalam tamit dañ koy Abu Abdullah ak Abu Bakr al-Qurashi al-Asadi al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-imam Hisham ibn Urwa rahimahullahu ta'ala bokk ci siqaatu tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i rahmatullahi alayhi maanaam bokk ci ñi nga xamante ne euh, tamit imam waa Madina lañ al Madinatul Munawwara ala saakine afdal salatu wassalam mu ne qaala haddathani abi te moom mooy Hisham mooy baayam te moom mooy Urwata ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy nga xamante moom mu muy bokk waa kër di bokk waa kër Seydina Zub di doomu Seydina Zubair ibn al-Awwam naka noon di sëtu Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum moom mooy Abu Abdullah euh, al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam quatre vingt at boobu nga xamante ne ñu bari ci fuqaha borom xam-xamu Madinatul Munawwara yi ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ci lañ génn àdduna moom mi mu bokkoon ci fuqaha saba yi juróom-ñaari borom xam-xam fiqh yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam doon fa jàngale di di di nekk maam di def fatwa nekk imam ci wàllu fiqh ak ci hadith rahimahullahu taala rahmatan wasi'a ana Aysata mooy ummul mu'minina radiyallahu anha soxna Yonent bi sallallahu moom nee na muy tantam ndax sayyidat Aysa radiyallahu anha tantam la ndax moom Urwata ibnu Zubayr ibnu al-Awwam sayyidat Asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala anha moom mooy yaayam moom mi te Aisha moom ak moom mu Aisha doomu sayyidna la radiyallahu ta'ala ñaar ñoom ay sœur lañ maanaam kon moom mooy yaayam maanaam maanaam tantam la moo tax moom danaan dafa takkoo woon ak sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon a takkoo ak sayyidat Aisha ta'ala anha nga xamante ne ñi gën a wér ci solo ñi mm, ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom mooy moom mi ak al-Qasim ibn Muhammad ak ak uh, ak uh, ak ak Amrata Amrata bint Abdurrahman ah uh, rahmatullahi ala al-jami' mu ne moom sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha qaalat nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli wa ana fekk man raaqidatun maa ngi tëdd nelaw maa ngi tëdd maanaam ar ruqudu moom mooy ku tëdd di nelaw dégg nga hmm. mu'taridatun maanaam nekk aji nekk aji gaaral ala firashihi ci kaw lal ci kaw lalam maanaam mu nekk tàllalu ci kaw lalam fa iza arada saa yu nammee nag an yuutira ci muy witar ay qadani daf may daal di yee fa awtar fu ma witar loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee comme li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi moom mooy bu fekkente ne da ngay julli mën ngaa ju maanaam nit ki mën naa julli fekk am na ku tëdd di nelaw ci kanamam mu daal di julli ci kanamam donte li nga xamante ne teqantal bi ci fuqaha yi rahmatullahi alayhim wax nañ ko léegi waaye li ci gën a li li hadith yi tegtale mooy lii nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama def comme li nga xamante ne tamit inshaa allahu taala danañu ko gis ci buntu bi nga xam ne moom moo ciy tegu ne loolu lool ko woon def ak sayyidatu Aisha kese radiyallahu taala anha beneen mbir bi nga xamante ne moom moom mata leeral moom moom moom moom tamit la ñuy jàngee ci suñu hadith bi mooy ne jullit maanaam ci kaw lal bi tamit kon mën naa ne comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisewoon naka noonu bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàngee moom mooy ne bu fekkente ne maanaam yee sa kër bu ko defee ñuy jaamu yàlla wala bokk nga di leen euh, xirtal ci jaamu yàlla lool tamit dafa nekk loo xamante ne lu ñu yoonal la beneen biir bi nga xam maanaam mooy bu julli jotee wala ñu war a julli wala yu mel noonu wala naafila wala yu mel noonu bi ci des moom mooy ne ñu yeewu maanaam nelaw ba noppi ba yeewu doogal def witar loolu tamit lu ñu yoonal la te lii tamit day tegtale ne loola mën naa ne maanaam mooy comme li nga xam ne moo ne mooy bu bu demee maanaam daf koy yee su bëggee witar moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koy yee bu ko defee moom mu witar radiyallahu taala anha beneen bi ci des moom mooy ne euh, euh, euh, maanaam witar maanaam witar maanaam doole gi nga xamante ne moom la am ba nit su ko defagul tamit war na koo maanaam dafa war a jóg def ko loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom moo nekk ci suñu xadis bi beneen mbir bi nga xamante ne moom moo ci nekk moom mooy ne euh, xirtal bi nga xamante ne moom lay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon xirtal waa këram ci jaamu yàlla ak di leen yee ci guddi gi gisoon nañ yee gi nga xamante ne moom la ñuy yee ci guddi gi ngir mën a sàkku xam-xam waaye fii tamit ñu gis yeete ci guddi gi ngir mën a jaamu yàlla loolu tamit mu nekk beneen mbir bi nga xamante ne moom la ñuy jàngee ci suñu hadith bi hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala

indi na ko juróom benn yoon hadith numéro 512 ak 744 mu indiwaat ko ci benn yoon maanaam imam Malik rahimahullahu taala indi na ko ci am ci hadith numéro 308 imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadith numéro 711 712 713 714 imam an-Nasa'i rahimahullahu taala tamit indi na ko hadith numéro 166 167 168 755 ak 759 mm-hmm. imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro 956 mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ashaabu imam Ahmad ibn Hanbal tamit indi na ko lu bari ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu hadith bi ba mu des imam al imam at-Tirmidhi mm-hmm. rahimahullahu al-jami' imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ne baabu tatawwu xalfal mar'a baabu buntu tatawwu di coobare woo jaamu yàlla xalfal mar xalfal mar'ati ci ginnaaw ginnaawu jigéen maanaam loolu tamit dafay leeral ne maanam ci buntu bi nga xamante ne moom lay weesu maanaam day wax ne ki nga xamante ne moom mooy nelaw nga nekk maanaam nga nekk ci ginnaawam di julli loolu mën naa nekk lool nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko wax maanaam indi hadiisu sayyidati Aisha bi radiyallahu taala anha moo xam jigéen la wala góor la maanaam ak kum mën a doon maanaam foofu loolu la ci doon leeral ne rek nit ki day nelaw léegi nag fii muy wax ne bu fekkente ne jigéen la maanaam loolu tamit beneen mbir la buñ ciy jànge ne maa ndax ki xam nañ ne imam al-Bukhari rahimahullah day indi benn xadis bi indi ko ci ay càllale yu wuute ngir wane dëgëraayam loolu mooy ci côté riwaaya ci côté diraaya mu daal di indi hadith bi indi ko ci ay buntu yu bëree bëri tamit hmm. ngir leeral njàngat yu bëri yi nga xamante ne moom la ñu mën a tibbee ci hadith boobu hmm. loolu moom moo tax boo gisee benn hadith ci Sahih imam al-Bukhari nga xool fi ko indi yëpp da ngay daal di am njàngat yu bëree bëree bëri ci benn hadith bi hmm. maanam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, doxalinu imam al-Bukhari rahimahullah te nga xam ne imam al-Bukhari rahimahullah maanaam téeram bi boobu yëpp da ngay gis ne loolu da ciy judduwaale maanaam ni ni muy yeewee xelu nit ki waaye tamit ni nga xamante ne noonu la nekkee koo xamante ne daf lay xirtal ci ngay bàyyi xel njàngat yu bari yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xadis bi ma mm. ba pare benn bu ci nekk maanaam xadis bi da koy indi ci ay buntu yu wuute waaye du indi ca jëmmi càllale gi beneen càllale lay indi mu jariñ la ñeex xadis bi dafa dëgër dëgër ba pare dafa samp sampuwaayu daj yi ci suuf si maanaam ak ni nga xam ne noonu la xëy yi maanaam te maanaam di sampoo ci suuf si euh, garab yu yooyu ni ñu sampoo ci suuf ñu dëgëre ba nga xamante ne lu mën di ñëw du leen yëngal noonu la xadiis yi dëgëre maanaam loolu mu koy leerale noonu ci indi xadiis maanaam ci càllale yu wuute rahimahullahu taala maanaam kon fii day wax ne booy jaamu yàlla jigéen nekk ci sa kanam tëdd garaawul wala mu toog garaawul maanaam comme li nga xamante ne loolu moom moom la ñu gisoon ci foofu ci ne euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim daganal nañ ko waaye nag ci kaw loolu waxoon nañ ko ne fuqaha um yi ak maliki rahmatullah alayhim wuute nañ ci ci seen biir donte euh, li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër ci ñoom moom mooy li nga xamante ne moom mooy li euh, fukk li ñu wax ne maam te mooy li fuqaha xanaa bi lay wax rahmatullah alayhim te moom mooy ñoom ñoom ci seen biir fuqaha Hanafi ak Maliki rahmatullah alayhim ñaari wax lañ ci wax waaye li ci gën a dëgër liñ ci gën a dëgëral mooy ñaareelu wax ji te moom mooy waxu Hanabila rahmatullah alayhim te moom mooy ne dagan na bu fekkente ne jigéen jooju ko armal la maanaam bu dee jigéen ji koo koo xam ne sa maxaram la waaye bu fekkente ne du sa maxaram moom loolu ñoom duñ ko daganal comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna na daal di wax ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana abdullah ibn yusuf te moom mooy at-tinnisi abu muhammad al-kulaa'i rahimahullahu taala di waa Misra nekkoon Madinatul Munawwara ala sahibiha afdalus salatu wassalam jànge ci imaamu Malik bi imaamu Daarul Hijra mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom mu nekk sëriñam waaye imam Abu Dawud solo na ci moom ñetti xadis imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis imam an-Nasa'i solo na ci moom fukki xadis ak ñett waaye moom seen sëriñu sëriñ la te du seen sëriñ directement loolu moom waaye moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daa iman su ko indee dafay fekk ne dafay solo xadis boo xamante ne dafa nekk ci Muwatta wala mu solo xadis boo xam ne dafa nekk daf ko jëlee ci imam al-Layth ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala bi nga xam ne madani la ginnaaw bu mu nekk misri rahimahullahu ta'ala imam euh, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi mooy ki gën a wér ci ñu solo Muwatta ginnaaw mu Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahmatullahi alayhi te subhaanallah imam euh, euh, Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi mi nga xamante ne moom maa moom ci Madina la dem wuti ji sàkku ci xam-xam ci imaamu Malik rahimahullahu taala maanaam nga gis ne te te moom ba mu fay dem sax pourtant la ko taxoon a jóg maanaam euh, imam Shu'ba moo ko moo ko fa yabal imam Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala moo ko yabal ne ko demal Madina ndaal da nga fa fekk maanaam nga dem nga sàkku ji xam-xam foofu maanaam mu dem tase jeeg imaamu Malik rahimahullahu taala te li tax moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy euh, li li ko daloon la rek mooy ndax moom Abdullah ibn Maslama subhaanallah da da daan euh, euh, maanaam xeetu maanaam mooy koo xam ne foo ko fekk mi ngi naan sàngara maanaam moom genre nit yooyu la woon nga xam ne dañuy naan sàngara lu bari ba pare di nekk ci mbedd mi di addu kalpe maanaam ñoom genre yooyu la bi nga xamante ne moom la tafek imam Soba benn bés nag rahimahullahu taala imam Soba ne ko Euh, euh, euh, mu ñëw taxek moom gis ko jàkkaarloog moom nag ko àdd <laughs> mu ne ko dama bëgg rek nga mu ne ko yow looy def yow mu ne ko man xadis laa man nag xadis lay jàng xadis laay xamale quoi mu ne ko luy xadis mu ne ko xadis mooy wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak ay jëfam ak yooyu maanaam leeralal ko hmm. mu ne ko ayo nettali ma benn xadis mu ne ko Eh, mu nettali ko xadis bu jëlee ci Mansur ibn Mu'tamir mu jëlee ci Ibn Kharrash mu eh, xadis boobu mu jëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko eh, ne ko mu ne ko Yonent bi dane sallallahu alayhi wasallam min ka min kalaami nubuwwatil uulaa idhaa lam tastahi fa'al maa shi'ta bokk na ci waxu Yonent yu njëkk yi mooy soo amul soo amul kersa defal lu la neex mm-hmm. ne rek mu commencé jooy di jooy di jooy di jooy muy mu ne ko mais léegi lii fan laa ko mën a jànge xadis dama bëgg a tuub dama bëgg bàyyi si yi ma ne mu daal di koy dem ni ko demal Madina maanaam moo tax mu demal Madina jàngi mu Muwatta bi bi mu demee bi mu jógee Madina imam moo tax nga gis ñoom Yahya ibn Ma'in ñoom Ali ibn al-Madini rahmatullahi alayhi ak ñaar mais moom mooy ci gën a dëgër ñu solo Muwatta ginnaaw gi nag Abdullah ibn Yusuf bii la at-Tinnisi moom moo tax bi mu paree foofu bëgg dem euh, fële Euh, Basra ngir fekk ji imam Shu'ba ngir dem nekk ndax dafa takkoo après dafa takkoo woon ak imam imaamu Malik moom Abdullah euh, te euh, al-Qanabi rahimahullah ba nga xamante ne comme gisoon nañ ko imaamu Malik da doon wax naan bu gisee na Qanabi ñëw na mu ne nañ jóg dem ci gër ki waa suuf moom moom moom moom moom moo fi nekk te imam Malik doonu woon dem ci kenn imaamu Malik ku ko dégg sax xam ne maanaam moom <laughs> nekkutoon waaye te alkaana bii la beraloon loolu maanaam eh, nañ dem ah ki gën ci waa kaw suuf ñëw na hmm. nañ dem seeta jëkk nañ dem ah. moo tax euh, euh, euh, bi mu maanaam nga gis ne maanaam ni mu demee ba transformé moo tax ba benn bët ba mu paree mu bëgg a dem nag léegi ba Basra ngir seeti ji maam jànge ji ci imam Shu'ba hmm. bi waraloon moom ak tuubam mais ba mu demee daf fekk mu génn àdduna hmm. moo tax xadiis boobu kese la solo ci imam Shu'ba rahimahullah maanaam euh, nga gis ñoom ni nga xamante ne noonu lañu ñu nekk woon ñoo xamante ne subhaanallah maanaam noonu la euh, maanaam mënoon nañu ko topp ma ñëwal ñu def mais ah <laughs> mënoon ak yeneen ak yeneen waaye <laughs> maanaam gars yi ñoom ni ñu baaxe woon mais parfois sax da nga naan bii est-ce dëgg la maanaam <laughs> ak ak ak bi seen bi ñu gaaw ci am jeexital ci nit ñi maanaam gaaw bi rapidité bi mm-hmm. waaw loolu tamit comme ay éclair comme ay ay voilà def comme ay dënnu yu dal ci kaw xol yi mm. seen seen wax ak seen jëf mm. noonu la meloon ndax dañu dëggu te dañu sell rahmatullah alayhim dégg nga Abdullah ibn Yusuf mu ne kon qaala axbarana Malik mooy imaamu daarul hijra mm-hmm. euh, mu ngi gane adduna 93 94 mooy at boobu ñoom imam Urwa Sa'id ibn Musayyib Ubaydullah ibn Umar ibn Abdullah ibn Umar ibn Uqba ibn Mas'ud euh, kii Euh, euh, maanaam ñu ñu gaa yu baax yi rek maanaam ñoom at boobu Abu Salama ah ibnu Abdurrahman ibnu Awf ñoom ñii at boobu ñu génn adduna rahmatullah alayhim moom ci la gane adduna ah rahimahullahu taala muy mu génn at moom moom ak ñoom ñoom lay Sulaymaan ibnu Bilaal ah sëriñu waa Madina yeneen tamit yu baax ci lañ génne adduna tamit ci bi at booba ah rahmatullah al al mu ngi génn adduna 179e année. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy imaamu fuqahaa Maaliki rahmatullahi an Abi Nadr mooy euh, mawla Umar ibn Ubaydullah euh, euh, waaw moom waaw mooy mooy Abu Nadr mooy mawla ibn Ubaydullah rahimahullahu ta'ala te moom mooy abu mooy Salim ibn ibn Abi Umayya Salim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Tamimi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci siqaat taabi'iin rahmatullah euh, ci siqaat taabi'i taabi'i rahmatullah alayhim euh, comme niñ ko gisoon suñu jotaay bi weesu ay hadiisam mi ngi ci kutubu sitta rahimahullahu taala an abi salamata ibn abdurrahman te moom mooy kenn ci ñi nga xam ne borom xam-xam yi wuute ci ñett yi maanaam ñi ci juróom-ñaareelu fuqaha kan moom moo ndax moom kan kan la maanaam euh, moom mi euh, dañoo xam ne maanaam moom mi ci moom la ñuy moom mooy benn ci ñetti wax yi mm-hmm. ah mooy Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf mm-hmm. ah, ibn ah, maanaam ñetti ci wax la mooy Abu Bakr ibn Hazim mm-hmm. ak Abu euh, Abu Bakr ibn Hazm Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm Euh, moom mi Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ak Salim ibn Abdullahi ibn Umar ibn Khattab maanaam ñoom ñii ñett ñii la ñuy wax ne kan la ci moom mooy kenn mooy juróom-ñaareelu borom juróom-ñaareelu borom xam-xamu fiqh yi nekkul Madinatul Munawwara ala sakina abdul salatu wasalaam nga xam ne ñoom ñoo yoroon fatwa bi jamono jooju ci Madina nga xam ne seen wax moom mooy wax ji te lépp loo xamante ne wax nañ ko dëppoo ko ñoom bu ñu bokkee dëppoo benn wax maanaam da mën nañ ñoo wax ni wax jooju mooy waxu waa Madina yëpp maanaam ci jamono tabi'i rahmatullah alayhim euh, moom Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn Harith ibn Zuhra maanaam moo tax ñu naan ko Zuhri moo tax surtout Sayyidna Abdurrahman ibn Awf yi ñu naan diw az-Zuhri gisoon nañ leen ah ndax maanaam maanaam euh, euh, Zuhrata di ibnu Kilaab maanaam te Kilaab mooy maamu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy Kilaab ibnu Murrata ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ah, ah dégg nga moom euh, Abu Salama dañuy wax ne turam noonu la tudd en fait maanaam Abu Salama dàkkantal la waaye muy turam muy jëmmi turam waaye am na ñeneen ñoo xamante ne wax nañu ne Ismaa'il la tudd rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna kon moom tamit ci at boobu nga xam moom lañ doon wax mooy bi at imam bi ñoom imam Malik ganee àdduna 93 mm-hmm. 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di zawj an-nabi soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat nee na moom kuntu nekkoon na anaamu di nelaw bay na yaday ci kanamu rasulillahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa rijlaaya te samay tànk fii xiblatihi ñi ngi woon ci xiblaam maanaam ni mu tëddee nii nga xam ne te lal bi da ko tax mu toon rëy googu rëy moo tax maanaam nga xam ne bu tëddee ci wet gi mm-hmm. tànk yi day féete ci xibla bi mm-hmm. maanaam loolu <laughs> moom moom noonu la daan demee nee na ndax dafa ni dafa njëkkoon a tëdd nii hmm. ginnaw gi mu jóg ngir bañ a jàkkaarloo ak moom mu hmm. daal di gis tourner nii hmm. bu ko defee tànk yi ñoom ñooy lemu ci côté xibla bi mu tëddee nii mais tànk bi lemu ci côté xibla moom maanaam loolu mu ne fa iza sajada mu ne mu ne mu ne fa iza sajada su maanaam daf may daal daf may daal di euh, euh, wokk maanaam wala man daf may daal di ko kobos voilà daf may daal di kobos ko kobas fa kabastum bu ko defee ma daal di lem rijlayya rijlayya samay ñaari tànk fa iza qaama bu mu bu yeewoo nag dégg nga basat basattuhuma ma daal di leen di tàllal maanaam loolu ah, maanaam bu fa iza qaama su jógee bokk maanaam su jógee su su jootee ba jóg rek ma daal di sama tànk yi dégg nga ah, da mën a continuer sama moom continue continuer julleem ah, loolu kon day wane ne xam ngeen ne xaal bi moo gën a garaaw xaalum romb parce que mooy dafa gaar ci jëmmi boppam ba pare di di ko indi ak ko yóbbuwaat lool mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne euh, euh, fii nii lool day wane ni maanaam laal jigéen ci boppam du yàq njàpp ndax bu doon yàq njàpp dana yàq julli gi maanaam loolu tamit day wane ni kon li nga xam ne mooy mazhabu euh, jumhur rahmatullah alayhim muy xanafiye yi ak maliki yi ak xanaabila rahmatullah alayhim ne laal jigéen boo te amul bànneex du yàq ta njàpp te loolu ma Hanafi Hanafi yi rahmatullah dañ ko yóbbu ci ci lu ñu doyal laal jigéen du yàq njàpp ci lu ñu doyal amma Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo ne laal jigéen dafa nekk loo xam ne day yàq njàpp ak jigéen jooja ku mu doon maanaam loolu ñoom moo loolu moom moo leen wuute la mm-hmm. ah, alayhim maanaam nga gis ne kon lii tamit day dëgëral ne lii jumhur wax rahmatullah alayhim moo ne laal jigéen boo ca amul bànneex du yàq sa njàpp waaw mu ne euh, euh, beneen bi ci def euh, moom mu ne xaalat mu ne wal buyuutu néeg ya yawma izin bis booba maanaam jamono jooja laysa fii fiihaa ci néeg ya masaabiihun ay làmp maanaam néeg ya jamono jooja amuñu woon ay lampe maanaam melul comme léegi nga xam ne néeg yi dañuy amee lampe boobu amutoon lampe de maanaam maanaam gis Euh, loolu day tegtale ne maanaam nga gis ne ñoom am na kon jamono joo xam ne finalement am nañu ay lamp ñoom mais lamp yooyu mooy lamp pétrole yeeg yooyu rek yo xeetu yooyu lay wax mais yooyu ci jëmmi boppam sax amuñu woon moyen wu am ko jamono jooju loolu day wane tamit ne yenente bi sallallahu alayhi am na jamono joo xamante ne ak am am am am am gi en ci zahiru tax wóor a demee noonu maanaam te loolu euh, ba nga xamante ne kër yi néeg maanaam du sax kë du sax néegu say dafay xekkete radiyallahu anha mais néegi wal buy wutu la wax maanaam mooy kër yëpp mm-hmm. ni këram yëpp amul benn néeg bu ci am lam mm-hmm. maanaam loolu moom moo demee woon noonu rek maanaam mooy jamono ji wala euh, buñ ko xamee la maanaam noonu loolu yeneen bi saa na xaal bu mel noonu te loolu day wane jaam ji nga xamante ne noonu la nekkee jaamu boroomam subhaanahu wa taala ba nga xamante ne day nekk ci xaal yëpp te xaal bu mu nekk day day comporté woo comme jaam bu exemplaire loolu moom mooy Eh, nekk maanaam dëgg-dëgg xaalu jaam bi nga xamante ne moom la nekk moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bu ci def mooy ne li tax buntu bi lii am solo fii moom mooy ne eh, su fekkente ne li tax fuqaha yi rahmatullah alayhim ne bu la nekkee sa kanam bu fekkente ne du la jax-jaxal loola garaawul mooy ne bu fekkente ne lamp yi nekkuñu fi kon maanaam li nga xamante ne moo doon tax xëy na bu fi jigéen ji nekkee mu lay jax-jaxal loola du fi am ndax de toute façon lampe amu fi dafa la dem këris loolu mooy ñaareel bi ci def waaye bu boobaa li nga xam ne moom la ñu ko moom maanaam mooy nekk lënt-lënt bi moom mooy kon kobos gi mi koy mën a kobos wala yu mel waaye ala kulli xaal kon du ko gis loolu tamit Euh, bu boobaa euh, day dëgëral li nga xamante ne moom la fuqaha yi di wax rahmatullah alayhim ne bu fekkente ne nit ki nekk sa kanam nekkul di la jax-jaxal boobaa mën ngaa julli ci ginnaaw te loolu hatta fuqaha shafi'i rahmatullah alayhim mbooloo ci ñoom daganal nañu loolu donte duñu daga donte li li ñu gën a maanaam donte taamu ñu nit mën a nekk saatir comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon mm-hmm. rahimallahu mu ne baabu man qaala laa yaqta'u salaata shay'un baabu buntu man ka nga xamante ne qaala dafa wax ne laa yaqta'u du yàq as-salaat du dog du dog as-salaata julli shay'un dara maanaam lii nag xadis la boo xamante ne maanaam euh, euh, xadis la boo xamante ne euh, bu bu bu bu bu Seydina Anas la ak Seydina Abu Umaamata al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu bu nekk ci imam ad-Daaraqutni imam ad-Daaraqutni solo ko naka noonu sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu solo ko mu nekk loo xamante ne euh, marfu' la boo xamante ne tamit mu nekk ci sunan imam Abu Dawud boo ak tamit ne mu nekk hadith boo xam ne bu sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma boo xamante ne imam at-Tabarani ci Mu'jam al-Awsat solo nañ ko ñoom ñëpp waaye hadith yëpp li nga xamante ne moom moo ci nekk maanaam hadith yi dese nañoo wér waaye xadis maanaam ay ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne la yaqta'u salaatu salaatu shay'un maanaam dara du yàq julli maanaam après mu daan ne fadra'u mastata'tum waaye nag na ngeen jañ lépp loo xamante ne am ngeen man-man gi maanaam loo leen am kàttan ci jañ ko rek na ngeen ko jañ maanaam loolu li ci ëpp li nga xamante ne moom la moom la nekk moom mooy euh, loo xamante ne euh, mawquf la nga xamante ne Seydina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko wax ci maanaam imam euh, Sa'id ibn Mansur solo na ko ci moom ci càllale gu wér euh, radiyallahu ta'ala anhu waaye mawquf la naka noonu imaamu Malik ci Muwatta solo na ko moom ci imam az-Zuhri mu jël ko ci Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu daal ko jëlee ci imam ad-Dar moom mu jël ko Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom tamit mu wax loolu ne la yaqta'u as-salata shay'un gisoon nañ ko léegi ci Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu comme nii nga xamante ne maanaam ne moom tamit ne dafa ne la yaqta'u salata shay'un da da la yaqta'u salata shay'un jul dara du ko dox waaye maanaam sahaaba yi radiyallahu anhum bëri giñ bëri liñ koy wax ak xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy yu da'if naam dañoo da'if waaye bu ñu bëri gi ñu bëri ak bëri bi mu xadis mawquf yi bëri te wér maanaam loolu moo lay tegtale na wax ji tukkee na ci woon ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne dafa wax ne julli maanaam euh, ne julli dara du ko dox moo tax nga gis imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxul baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam la yaqta'u salata shay'un ngir ne su waxee qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam rek wax la joo xamante ne dana ko indiwaat ci biir Sahih bi waaye comme fii nag maanaam wax la joo xamante ne indiwaatu ko ak it ñàkk maanaam eh, eh, ñàkk wér gi mu ñàkk wér ci marfu'an maanaam muñ buñ ko askanale yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne buntu ka wax ne wala buntu ña wax ne maanaam ngir bañ koo yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte xam nañu ne maanaam bëri ji mu a ah, lu ñu ko soloo ak donte dese naa wér ak càllale yi bëri ji ñu bëri ak it ñi nga xam ne ñoom ñooy sahaaba yi ko wax radiyallahu anhum bari gi ñu bari mooy tegtale ne loolu du lu jugee ci seenum xelu bopp maanaam loo xamante ne la ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la jugee waaye comme saxiwul nag jugee ci moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne buntu ña wax ne julli dara du ko yàq maanaam mu tuddee ko noona ngir bañ maanaam ngir sàmm ci diggante la muy askane la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Omar ibn Hafs moom mooy euh, Omar ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya an mooy Abu Hafs al euh, di imam ci waa Kufa rahmatullah alayhim nga xamante ne ci taabi'i la bokk waaye nag léeg-léeg mu daal di juum kom ni nga xamante ne noonu la ko imam Ibn Hibban leerale rahimahullah waaye lu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo wax ci ay mbiram dañoo wax ne ci xala rahimahullahu ta'ala Euh, dégg nga moom euh, comme waa ci mooy Abu Hafs moom mooy dàqantalam ci waa Kufa la bokk dëkk ci imaam yi rahimahullahu taala imaam al-Bukhari ak imaamu Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo solo ci seen saxiix ñoom ñoo solo ay xadiisam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ashaabu sunan ñoom ñëpp solo nañ tamit ay xadiisam ba mu des al imaam Ibn Maaja mi nga xamante ne dafa jëlee ci nit mu jëlee ci moom maanaam moom solowul ci moom directement ci kutubu sitta yëpp am na ci cent trent cinq hadith yoo xamante ne eh, quatre-vingt-neuf yi ñoom ñoo nekk ci moom la imam al-Bukhari solo rahimahullah quinze yi moom la imam Muslim solo eh, rahimahullah li ci des yëpp maanaam moom maanaam ñeneen ñi ñoo ko solo yu bëriwul la maanaam mais lépp cent trente-cinq la xam ne quatre-vingt-neuf boo ci yokkee eh, quinze moom daanaka cent yi jàll cent yi jàll na ah 104 la waaw kay kon 104 yi ñoo nekk ci ñaari saxeexe euh, kon mu daal di des 21 yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci ñoo tasaaroo ci yee ci sunan euh, ci ay xadiisam rahimahullah bokk na ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo solo ci moom mooy Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi ak Ahmad ibn Yusuf as-Sulami ak Isma'il euh, Samawiya ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhim ku mel ne al imam Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ak al imam Abu Hatim ar-Razi ak Yaqub al-Fatawi ak ñeneen rahmatullahi alayhim euh, moom euh, imam Abu Dawud rahimahullahu taala nee na topp naa ko waaye daal yàlla daal dogal ma jàngee ci moom ma mën a ma soloo ci moom dara imam al-Bukhari rahimahullahu taala nee na mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al imam al-Hafiz Badruddin al-Ayni rahimahullah moom dañu deux cent vingt sixième année ci la génn adduna rahimahullahu ta'ala euh, moom na bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko comme li imam az-Zahabi wax rahimahullah mooy ne xadiis yi ñu soloo ci moom yëpp ci baayam la ko jële maanaam loolu tamit day day day wane ne li tax maanaam dëgëraayam te loolu lu am solo la maanaam moom doonte ku dëgër la am na ñuy wax ne léeg-léeg mu juum léeg-léeg mu juum rubbama wahim wala rubbama axta mm-hmm. mais comme que baayam ci lay solowee mooy ne yàgg naa dégg li mu soloo ci moom lii lu mat a bàyyi xel la imam al-Bukhari rahimahullah bu solowee ci nit fekk nit kooku lenn la day faral di juum nañu xam maanaam dañoo dafa war a leer ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa segg bu baax ñi mu solowee ci moom ndax imam al-Bukhari du soloo ci moom lu dul lu dul du soloo maanaam ci ku ku mel noonu lu dul li nga xamante ne dañ koo segg mm-hmm. loolu il faut ñu xam ko te ki mu dàq loolu ci kaw suuf mooy imaamul Bukhari ci jëmmi boppam comme ni ko imaamu Muslim seede ne ko moom mooy docteur u ilal yi comme ni nga xam ne maanaam sikk gu nekk ci xadis mooy docteur bi ndax imaamu Muslim moom ci boppam dafa ñëw nettali ko benn xadis mooy xadisu xiyaar kii euh, mooy mooy euh, ki majlis yi mooy bu ñuy euh, bu ñuy Euh, bu buy jeex maanaam bu ñuy ji jóg ci ci ci toogaay ñaan googu ñuy ñaan subhaanaka allahumma wa bihamdika tabaaraka ismu rabbika wa ta'aala jadduka laa ilaaha ghayruka bi mu ko waxee nettali ko xadis bi mu ne ko xadis bi am na sikk moom gisu ko woon te xadis bi ci caalali boo xoolee dafa wér imaamu muslim gisul woon ne xadis bi am na problème mais imam al-Bukhari xam na ni xadis bi am na problème bi mu ko ko leeral ne ci la fóon loxo yi fóon tànk bi ne ko tàllalal sa làmmiñ waay waay waay mu ko yow mi nga xam ne yaay docteuru docteur yi yaay docteuru hadith yi hmm. ak ak sikki gi nga xamante ne moom moo ci mën a ne hmm. maanaam imam al-Bukhari su solowee ci koo xam ne dañuy xool ndax dañuy naatable ne léeg-léeg moom mu wala léeg mu fàtte wala léeg mu kii nañ xam ne dafa daf ko luñutu bu baax ba soloo ci <laughs> war a soloo ci moom maanaam e, imam al-Bukhari du du làmbatu hmm. loolu dafa war a leer suñu bopp yi ku ku ku ku xamul imam al-Bukhari moom mooy sikki sàkk ci ci ci ndax lii soloon ndax wéy bon waa ji raawi bi nangam nangam et cetera nekk bay sikki sàkk mm-hmm. ak di dugg ci yoo xamante ne maîtriser wu ko mm-hmm. mais imam al-Bukhari rahimahullah moom euh, te du pour rien xeet yëpp dëppoo ci ne téere bi mooy téere bi gën a wér ci téere yi mm-hmm. gis naaw al-Qur'an mënuñu taxaw ne Euh, gaa yi xamuñu woon lu bari subhaanallah ngeen foog ne ñi bokkal jamono ñi mu bokkal jamono hatta xam nga imam al-Bukhari dafa bokk ci màggaayam li ko te lool dafa raar ci màggaayu nit mooy sa sëriñ yi ñëpp sans exception ñi nga bokkal jamono xam nga ñaare ñi bokk jamono ñaare dañuy faral di du ñuy di di soxorante wala yu mel noonu ñi bokkal jamono sëriñ si ñoom ñëpp. ñi mu jàngandoor maasee ndoog moom ak ñi mu nekk seen taalibe ñu ñi nekk taalibe ñu ñëpp dëppoo ci tagg ko ci màggal ko ci yëkkati ko tudd ko ci anam gi mu gën a kawe ba nga xam ne sëriñam yi sax dañuy wax nekk nañ leen ko ñaam ne sax dañuy dem ba naan bu Hasan al kii moom lañ ko doon moom lañ koy gam-gam leen te bu dundoon jamono saxaaba yi martabay Sayyidina Umar ibn al-Khattab lay am radiyallahu am et imagine Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ginnaaw Seydina Abu Bakar juste ginnaaw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu te loolu ko wax waxuñu ko seen bànneexu Bakar ñoo ko moom Ishaq ibn Rahawayh ak ñoom mais ngeen foog ne dañuy wax parce que dañuy wax lu leen neex ñoom Amr ibn Amin al ñoom imam Abu Mus'ab taalibi imam Malik ci boppam bi mu waxee ne imam al-Bukhari daal di wax ne moo gën a màgg imam Ahmad ibn gars yi foog ga ñu ne ko li nga wax nag léegi ëpp na mu ne bu ma gisoon imaamu Malik imaamul Bukhari yi taxaw boobu xale la ah, ñoom ñoo mu ne xale bii taxaw ma jàkkaarloo xarkanam imaam Malik dama naan ñaari xarkanam yi kenn gënu ci màgg sama rob te moom taalibi imaam Malik la maanaam loolu il faut mu nekk loo xam maanaam lu war a leeral leer la maanam du loo xamante du ay Ah, <laughs> du du ay caaxaan en fait maanaam dañoo war a comprendre que yi euh, mais te ñaare da léegi subhaanallah ñoo xamante ne tuuti lañu ma daanaka xam-xamu hadith ay ay maanaam yëggaguñ sax niveau apprenti ne dañuy dañuy dañuy dañuy nee nañ dañuy dañuy ñëw ne dañuy daj imam al-Bukhari wala dañ mais vraiment loolu xeetu maanaam darajay mbeewte gi gën a kawe ak réewate gi gën a kawe daraja googu la yal nañu yàlla sàmm dégg eh, <laughs> kon moom mi ngi génn adduna ci Kufa rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathani abi haddathana abi Sa'ba moo ñu nettali niñ ko waxe woon ne moom ci baayam lañ solowee moom mooy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Mu'awiya ibn Malik ibn al-Harith ibn ibn Amir ibn Rabi'a ibn Amir ibn Juzam ibn Habil ibn Sa'd ibn Malik ibn Nakha mooy tax ñu naan leen mooy Nakha'i rahmatullahi alayhi mooy Abu Umar an-Nakha'i di Kufi nekk qaadi tamit foofu rahimahullahu ta'ala nekk koo xamante ne siqa la borom xam-xam yi wéral nañ ko rahmatullahi alayhim dégg nga imam Yahya ibn Ma'in ne saahibu hadithun lahu ma'rifa borom hadith la te. ku am xam-xama ngoo rahimahullahu taala ba pare mu daal di ci teg ne moom moo gën a dëgër ci ñu doon solo ci al-A'mash rahimahullah xas bii bi bàyyu am ah, Umar ibn Hafs bi ah, rahimahullah ta'ala moom ko Abu Umar mooy dàqantalam Abu Umar an-Nakha'i mi ngi génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne haddathana al-A'mash te gisoon nañ ko léegi mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili qaala mu ne haddathana Ibrahim te gisoon nañ ko mooy ibn Yazid an-Nakha'i mu ne anil Aswad te gisoon nañ ko léegi te moom mooy Aswad ibn Yazid ibn Qays ibn Alqamata an-Nakha'i tam rahimahullahu ta'ala gisoon nañ ko léegi mu ne an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko léegi mu ne mu al-A'mash muy leeral wax ji nga xam ne moom la A'mash wax maanaam muy comme bu ne woon xaa mu ne wa haddatha ndax càlla la gi dafa ñëw ba ca moom A'mash rahimahullah mu ne wa haddathani te nettal na ma muslim te gisoon nañ ko léegi tamit mooy Abu Duha ah, muslim ibnu Sabih al-Hamadani rahimahullahu ta'ala ah, an ibnu Subayh al-Hamadani mu ne an Masruq gisoon nañ ko léegi tamit ah, mooy Masruq ibnu Abdurrahman al-Hamadani Abdurrahman bi baayam mooy al-Ajda' rahimahullahu ta'ala an Aisha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha mu ne zukira tudd nañ indahaa fa moom maa li nga xamante ne yaqta'u day dog as a julli maanaam mu ne alkalbu mba xanaa xaj wal ximaaru ak mbaam wal mar'atu ak jigéen kom ni nga xam ne loolu lañ leen lool leeral nañ ko tamit léegi fa qaalat moom mu a sabbahtumuuna sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha sabbahtumuuna hey yéen a ngi ñu nuróoleel bi xuburi ci mbaam yi wal kilaabi ak xaj yi de maanaam loolu tamit day leeral ne maanaam eh, ne sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha kon niñ ko waxee léegi soit xamul woon hadith bi wala bo xam na ko waaye daf ci am dégg-dégg goo xamante ne wuute na ak dégg-dégg bi nga xam ne moom mooy zahir bi te muy wax ne yéen ñi nga xam ne yéen yéenay nekk li wax ji yéen daal comprendre loo leen li yeneen bi noonu doon wax sallallahu alayhi wa sallam da ngeen ñuy nuróole xaj yi ak mbaam yi déedéet loolu nuróowuñu maanaam walaahi wallaahi maa ngi wàcc yàlla ne laqad dëgg dëgg ra'aytu gis naa annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli muy julli wa inni te fekk man jamono jooju muy julli ala sariri mi maa ngi maa ngi maa ngi woon ci kaw lal bi baynahoo nekkoon ci diggante boo baynal qiblati ak qibla bi muttaji'a maanaam di aji tëdd fa tabdu maanaam di aji tàll lu tëdd fa tabdu mu daa di eh, feeñ maanaam mu mu bir lii ñeel ma alxaajatu aajo maanaam mu am aajo goo xamante ne dama koo amee nee na fa akrahu ma daal di sib an ajlisa ci ma toog maanaam fa uvier bu ko defee ma daal di lor annabi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léegi lool moom moo tax fa ansallu lu daal di rocceeku féete min indi faf wetu rijla yi e, e, ñaari tànkam yi ah maanaam ma daal di féete loolu moom mooy li nga xamante ne gisoon nañ ko léegi Euh, te loolu day leeral li nga xam ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi te moom mooy ne loolu dara du yàq julli ci mbir yooyu maanaam loolu mu def noonu yàqul julli ndax bu ko doon yàq kon eh, dana ah, voilà kon kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam dana ah dina ne ah, kon de sama julli yàqu na waaye loolu yëpp xew te taxul maanaam mu traversé yenente bi sallallahu alayhi wasallam tëddee neneen loolu day waneen ba pare am na benn moment dafa taxaw ci kanamam ak yu mel noonu yooyu yëpp dafa toog boog ci kanamam yooyu yëpp day wane ne loolu du yàqu julli mu ne haddathana bil isnad muttasil fi awwal kitab ilay haddathana ishaq te moom mooy al imam al hafiz amirul mu'minin ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn ibrahim ibn abdullah ibn matar ibn ubaydullah ibn al warith ibn Ubaydullah ibn Atiyya ibn Murra ibn Ka'b ibn Hammam ibn Asad ibn Marra ibn Amr ibn Hanzala ibn Malik ibn Zayd euh, Manaat ibn Tamim at-Tamimi moo tax ñu ko at-Tamimi imam al mooy mooy Ibrahim ibn mooy Ibrahim mooy Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali dem mooy gën a siiwee ci Ishaq ibn Rahawi ibn Rahawi wala ibn Rahawiya muy imam bi nga xamante ne moom mooy sababu imam al-Bukhari bind hadith bi maanaam bind téere bi ndax euh, dafa ne yonent bi sallallahu maanaam dafa ne ak neexoon mu am koo xam ne dafa toog fekk ñu seen la Ishaq mu toog ci jotaayam mu ne ak euh, mu am koo xamante ne daf ñuy bindal téere yonent bi téere ci hadith bi sallallahu alayhi boo xamante ne day feeñ yi rek yi wér wala yi gën a wér maanaam nga xam ne daf leen di segg ba pare maanaam teg leen ci ay buntu buntu bu nekk mu dugal fa la mu war a dugal imam al-Bukhari nee na loola rot sama xol gannaaw ga nag mu daal di gént yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom imam al-Bukhari yor jaasi taaw ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko défendre mu daal xam ne kon nag jot na mu bind téere bi maanaam ti téere bi saa fu mu ko bindee mu euh, fukki at ak juróom benn ci la ko bindee te lépp tabli bi buntu yi yëpp mi ngi ko defee ci xabru yenente bi sallallahu alayhi wasallam madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam te mi ngi ko tànnee ci six cent mille hadith hadith bu nekk balaa mu ko doon dugal dafay jóg julli ñaari rakka def salaam istixaara def salaam istixaara l'istixaara ba xam ne war na dugal hadith bi mu dug ko dugal bi mu ci noppee présenté na ko Yahya ibn Ma'in Ali ibn Madini imam Ahmad ibn Hanbal ñoom nii la ko présenté rahmatullahi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ne téere bi amul lu ñu sikk ñeenti xadis daal la xalaat ne bii ak bi ak bi muy ñeenti kese la ñuy xalaat ne euh, voilà am na luñ ci mën a wax te imam al-Uqayli ak ñeneen rahmatullah nee nañ bi ñu xoolee xadis yooyu gis nañ ni li imam al-Bukhari yi wax mooy li wér maanaam loolu subhaanallah leer na euh, rahmatullah maanaam ima imagine nga yow nga ne ñoom imam Ahmad ñoom Yahya ibn Ma'in gaa yi imam Ali ibn Madini woon li ñuy li li maanaam affaire bi tax ko woon leer quoi ñoom c'est que ñoom la woon quoi imam Ahmad ibn Hanbal un million hadith la mokkaloon léegi laaj bi mooy nga foog ni kooku dina dina <laughs> dina ñaata nga mokkal ba ngay ba ngay wax ba ngay critiquer te boo xoolee moo tax Ali ibn nii madini rahimahullah ñoom ñëpp nangu nañ ni ci jamono moom moo ci gënoon xam ay lalu xadis maanaam xam-xam sikki yi parce que ñoom ñi ay morom lañ mais par exemple ci wàllu càllale yi imam Yahya ibn Ma'in moo leen ko gënoon xam mm-hmm. moom moo leen ci gënoon a lu mokkal mm-hmm. te moo leen gënoon a xam gaa yi Ali ibn al-Madini moo leen gënoon a xam sikk yi nekk ci hadith bi ilal ni imam Ahmad ibn Hanbal moo leen gënoon a maîtriser fiqh bi voilà ba pare gën gën gën leen a dajale imam Ishaq ibn Rahawayh moom tamit ci fiqh bi ak ak dajale gi tamit ku ci ràññeeku woon la mais euh, est-ce que yaakaar nga ni ñii ñëpp hmm. te Ali ibn al-Madini attention li tax illa bi am solo mooy léegi ñu bëri ñuy jam imaamu Malik rahimahullah ci côté illa yi te Ali ibn al-Madini moo ci gënoon a xam illa yi moo tax imam al-Bukhari bi muy wax naan du ma wàccee sama bopp du ma tuutal sama bopp ci kanamu kenn ku dul Ali ibn al-Madini maanaam mooy wane ni sikki yi bu bu ma doon am kenn koo xamante ne moo may gën a xam sikki yi nekk ci hadith yi dama naan Ali ibn al-Madini la Ali ibn al-Madini imam boobu rahimahullah bi mu biñ ko ko waxee dafa ni bàyyi leen jooju wax maanaam jarta bàyyi xel mm-hmm. parce que Muhammad ibn Ismaïl sama al-Bukhari rahma mm-hmm. mësuta gis ku mel ni moom maanaam ku mel ni boppam te moom mooy moom mooy sëriñam mm-hmm. maanaam li gën a garaaw mooy sëriñam yi ñooy wax ne kii ñun mësuñu gis ku mel ni voilà gisoon nañu wax moom Qutayba ibn Sa'id rahimahullah ak ñeneen hmm. maanaam loolu day te dafa yéem yi en fait dafa jafe en fait wala presque histoire daanaka question bi ñi posé wu sax mooy est-ce que loolu mos na am ci histoire koo xamante ne sëriñam yëpp dañ koy tagg jàpp maanaam kii moo ñu gën a màgg ñun te moom mi ngi nekk xale ñoom ñu nekk ay mag. ba pare yeneen yeneen euh, euh, mbokk taalibeem yi ñoom ñëpp maanaam ak lu mënti xew mënuñoo lànk maanaam mënuñoo sax génne benn onfu pour wane xaw a nëbbu sax ne non suñu sañoon nag ñu xaw a bañ a maanaam diirante ñu xaw a diirante mu mbagg déedéet ñun ñëpp dañ nangu ne kii moo ñu mën moo raw moo ñu mm-hmm. ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy ay taalibeem ñëpp nangul ko màggal ko ko. voilà loolu daanaka est-ce loolu loolu booy xool ci histoire li mu am bariwul ah su dee aman na su dee amaat na loolu bariwul ah parce que bu am na ñoo xamante ne seen taalibe yi ñoo leen di wax rek di màggal noonu mais tey moroom ni nga bokkal jamono tagg la yëkkati la même ñi no kuy moom vraiment neexul ba neexul mais kii moo ñu sa ay sëriñ sa sëriñ yi gis sëriñ yi gën a mag ci jamono yi. xoolal ko mel ne Qutaybah ibn Sa'id rahimahullah waxoon nañ ko nga xam ne moom sëriñ yu mag yëpp tafe na ak ñoom te tàmbalee ko ci imam Malik Sufyan ibn Sufyan eh, al-Thawri Sufyan ibn Uyayna ñoom Shu'ba ñoom Yahya ibn Sa'id al-Qattan ñoom Ali ibn al-Madini ñoom imam Shafi'i ñi Hammad ibn Zayd Hammad ibn Salama ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñoom mooy ñoom Ishaq ibn Rawi sëriñ yu mag yu yëpp gis na leen nekk sëriñu waa kutubu sitta yëpp imam Bukhari imam Muslim imam Tirmidhi imam Abu Dawud imam Nasa'i ibn Maaja ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp mu nekk seen sëriñ mais terewul dafa ne ñi ma jotaayoo te dafa lim jotaayoo naa ñi jàngat xam yu mag yi xam-xam yu mag jotaayoo naa ñi borom teggin xam hadith yi ba ma xàmmee ba mundu an aqil loolu maanaam depuis que sama xel commencé xàmmee di ràññee ay nit musuma gis ku mel ne Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari te kooku ñii ñëpp ma tudd fi yëpp tase na ak ñoom nekk na ñenn ñi ñu bari ñoom nekk na seeni taalibe comme ñoom imam Malik comme ñoom imam ñoom Sufyan Sufyan ibn Uyayna Sufyan Sa'id al-Thawri Hammad ibn Zayd Hammad ibn Salama et cetera ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ñooñu ay moroom lañ ak moom. ñoom moom ak ñoom ñëpp teewul mu wax wax ji mu wax loolu day wane ni ki mu wax kooku vraiment ku ku ku kawe kawe kawe kawe la te loolu kenn la ci sëriñam yi yu bari yi nga xam ne ñoo ko tagg voilà. Hmm? te bi muy génn adduna euh, dama fàtte turu kii euh, yaakaar naa Adam ibn Ibrahim la tudd wala euh, neneen rahimahullah ku en tout cas kenn la ci si jamono bi mu ne dama gént yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahaba radiyallahu anhu ñu taxaw jour boobu ba guddi maanaam mooy jouru kii la jouru korité la dama gént ñu ne mu ne ñu ne yent bi sallallahu alayhi waaye lan di def mu ne leen e, e, imam al-Bukhari lañuy ñuy teeru moom mu génn muy génn adduna moo war a génn adduna ñun moom lañuy ñuy teeru tey hmm? dégg nga Ishaq ibn Ibrahim moo tax euh, borom ngëneel la tamit bu bu rëy parce que bu amul woon ngëneel lu dul musnad bi mu bind lu dul euh, euh, kii bi mu bind euh, tafsiru alquran bi mu bind te lépp daf ko nettalee ak ci dënnam bu amul woon lu dul loolu doy na gëneel ci moom bu amul woon gëneel ci moom lu dul wax ji mu wax ba tax imam al-Bukhari rahimahullah bind tiirim bii rek doy na wallahi ngëneel moom rahimahullahu mi ngi génn àdduna 161e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 237e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala akhbaranaa Yaqub ibn Ibrahim euh, te mooy Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf maanaam mooy Abu Yusuf euh, az-Zuhri rahimahullahu ta'ala comme ni ñu ko waxee doo surtout Sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna deux cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na haddathanii nettal ma ibn akhi ibn akhi ibn Shihab mooy Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim maanaam doomu frère Zuhri la maanaam ibn doomu akhi mbokk ibn Shihab mooy imam az-Zuhri mooy ibn Shihab az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab moo tax ne az-Zuhri doo kooku nag maanaam Muhammad ibnu Muslim dafa am frère bu tudd Abdullah ibnu Muslim dégg nga Abdullah ibnu Muslim boobu moo jur Muhammad bii nga xamante ne moom mooy eh, moom mooy ibnu Asi ibnu Shihab rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 152e année ginnaaw gàddaay Yonent bi a alayhi wasallam mooy Abu Abdullah az-Zuhri di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam nekk koo xamante ne eh, siqa la wala la rahimahullahu ta'ala euh, moom mu ne an annahu nee na sa'ala laaj na amma hoon nde maanaam baytaxam te mooy imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Bakr al-Madani rahimahullahu ta'ala mi ngi gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nekk nga xamante ne moom moo naan xam-xamu fuqaha as-sab'a maanaam moom mooy seen seen seen taalibe bi doon seen xam-xam ñoom ñëpp juróom-ñaari borom xam-xam yooyu yëpp moo doon seen xam-xam moom mu ani salaat dañ koo laaj ci wàllu julli yaqta'uha ndax dana ko dog shay'un dara dégg nga bi mooy lii ndax julli am na lu koy fa qaala mu ne laa yaqta'uha du ko dog shay'un dara waaye yamut ci loolu de mu ne axbarani xabaara na ma maanaam muy leeral ne càllale gi lii wane nii kon julli dara du ko dox te yii yëpp yooyu yëpp dara du ko dox ak ku mën a romb sa kanam mu ne axbara bi xabaarana Urwata ibnu Zubayr te kenn la ci fuqahaa sab'a ay ñu doon wax léegi te tuddoon nañ ko léegi rahimahullahu taala mu anna Aisha radiyallahu taala anha zawju nabi di soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaalat nee na laqad dëgg-dëgg kaana nekkoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqumu daan taxaw maanaam di julli fa yusalli daan julli min al ci guddi gi loolu la yoon ne yonent bi sallallahu alayhi daa baaxoon di julli guddi wa inni te fekk man la a mu'taridatun maa ngi gaaral baynahu diggante moo baynal qiblati ak qibla bi ala firashi ali ci kaw lalu njabootam maanaam njabootam liñ ci duglu nag mooy soxnaam maanaam ci kaw lalu soxnaam mooy moom lalab ci lala taaw loolu daf day wale ne lal mu nekk na ci julli moom bu bu mu am sobe rek te sax si bu ñu ku ci julli allahumma moom rek lal bu am sobe mais lal lal yii suñu mat laay yi dañ ciy amul dara lu ci ne donte am na ci fuqaha Maliki am ñoo xam ne dañ koy sib ci bu dee maanaam dañuy sikki na tax sox sobe am na sobe wala mais lan bu amul sobe nii ci biti nii comme lépp la mel dañ ci mën nañ cee julli gisoon nañ ko ah ci euh, kitaabul ghusl waaw dégg nga